أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والعاملين من محمد عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الشيخ القديم rahimahullahu fi qasidatihi axiru zaman bismillahi irrahmani irrahim ñu ngi mooy xasidatu axiru zaman te Cheikh Ahmadul Xadim bind ko yal na yàlla yërëm yàlla nekk ci moom hmm. axiru zaman mooy mujjantelu jamono mu ne bismillahi ci turu yàlla arrahmaani borom yërmande ji yaatu ja arrahimi yërmande àddina ak arrahimi yërmande àllaaxira borom yërmande ji yaatu jooju nga xam ne ñépp ci xaj mu am beneen yërmande joo xamante ni yawmal xiyaam nag ñi ko gëm rekk ko moom muy tàmbale mu ne xamdan cant li dil jalaali ñeel na boroom màggaay bi wal ikraam ak borom teddaange gi summa ginnaaw ga salaatuhu mu ngay julli ma salaami tey tey sëlmal ala ci yonent bi nga xam ne muddatal islaami feek l'islam mu ngi am ci kaw sallallahu alayhi wa sallam wa alihi ak waa këram nee na maa ngi julli tey sëlmal tamit ci waa këram wa sahbihi ak saxaabaam yi nga xam ne ñoo doon ànd ak moom loolu nag saxaaba yii nii yëpp xamoon nañu ko hmm. mooy lan mooy saxaaba mooy képp koo xam ne mas nga dajee hmm, mas ngaa dajeek yonent bi sallallahu alayhi wasallam li tax gis bi duñ wax léeg-léeg ñu koy kii mooy bu dee silmaxa la du gis hmm. laakaa ku dajeek moom moo xam même bu dee deux secondes la nga rek ci benn jotaay bu ngeen ko kiiwee rek kooku saxaaba la comme li nga xam ne moom la ëpp ci borom xam-xam yi di de loolu moo gën a même bu dee am na wax yu bari yu ci am dina kooku saxaabi la wala ridwanullah alayhim comme ni nga xam noonu la ko imaamu Suyuti ak ñeneen indi loolu nag am nañ ay kii ay non saxaaba yi dañu am ay daraja rang loolu alxaakim rahimahullah indi na ci am na ñu bari ñu ci indi mais bosam moo gën a moo moo gën a siiw te moo gën a moom lañ gën a nootal. alxaakim alxaakim ah, non non alxaakim ak alxakim bokkul alxakimu xakimu tirmisi dafa am xakimu tirmisi bokkul ak tirmisi bi ñuy gis ci xadiis yi. mais ñoom ñoo bokkoon jamono. Hmm. te ñoom ñëpp euh, ñu ngi cosaanoo woon dëkk boobu moo tax ñu naan ak tirmisi. mu ngi mel ni ma ne ak Sénégal yi ku dëkk Sénégal wala al France yi ku dëkk France ñoom ñoo bokkoon jamono sauf que kii ki ñuy gis ci xadis yi moom ci xadis la ginoon a moom lañ ko ginoon a ràññee mm-hmm. moom mooy taalibe imaamul Buxaari yi rahimahullah moom mooy Tirmidhi bi ñuy gis ci xadis xatimu Tirmidhi nag même moom tamit boroom xam-xamu xadis la woon mm-hmm. waaye côté ñu ngi ko gën a xamee côté tasawuf yu mel noonu mm-hmm. moom moo bind an an nawadiru nawaazilul usul bu ma juumul mm-hmm. moom mm-hmm. mooy alxakim xakimu tirmidi mm-hmm. kii nag alxakim moom moo bind mustadrak alxakim moo bind mustadrak téere la boo xam ne téere xadiis la mu bind bi mu ndax dab dabaatal lay lay la tudd mooy yi nga xamante ni day gis xadis yoo xam ne danaan man xadis yi imaamul Buxaari indiwu ko mhm. rahimahullah imaam Muslim mhm. rahimahullah indiwu ko ci seen téere yi mhm. waaye seeni charte ñoom ñaar mooy condition yi ñuy tëral ngir d'accord ne xadis bi wér na ci condition yooyu laay basé ngir indi yeneen xadis yoo xam ne ñoom ñaar indiwuñ ko ci seen téere yi mu tudd ko al Mustadrak ala Sahihayn alxaakim kooku bokkul ak al kooku tamit boroom xam-xam xadis bu mag la woon mm-hmm. mais kii waaw moom moomu laay wax mm-hmm. douze douze douze liste yi ci indi daanaka moom la imaamu Suyuti sax junoon nootalaat ci alfiyaam léegi yooyu ak mm-hmm. boroom xam-xam yu bàyyi danaa euh, kii degré yi ñu dañu njëkk a tuub mooy ñu njëkk a tuub ak ñu doon dem daaru nadwa euh, mooy fi assemblée boobu ñu doon daje maanaam daaru daaru arqam fi ñu doon daje ak ñu demoon xabasa ñi gàddaayoon dem xabare ak ñi nga xam ne dañu tuub après ak ñi demaat ak ñi nga xam ne ñoo jële Madina ñëw jaayante jorante bi dañu dem Badar ñoom ñoo ñoo gën a kawe non Badar non da mooy mooy ñi njëkk tuub dem Badar ñi njëkk ndax loolu Badar ak seegul ah. mooy ñu njëkk a tuub am na ñu njëkk tuub ñu njëkk tuub am na ñoo xamante ne nii hmm. génn nañ àddina te Badar amoon comme kan comme papa Ammar Ammar ibn Yasir papaam Yaasir génn na àddina foofu Makka moom moom ak yaayu Ammaar yaayu Ammaar mooy ki njëkk a shahid ci l'islam Sumayya Sumayya moom moom lañ njëkk a rey ci l'islam jigéen la moom mooy yaayu Ammaar papaam tamit dañ koo rey Abu Jahl moo rey yaayam kooku moom gaa génn na àddina te bagaar amagul loolu sax ga gàddaayagu ñoon demagu ñoon sax Éthiopie bi xew-xew yooyu amee nag bi waa Makka di persécuté gaa yi bi leen rey ci la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam digalee ne leen dégg naa ne Habasha muy Éthiopie am na buur bu maandu bu fa nekk boo xam ne kenn du tooñ foofu moom autorité am fi muy exercer kenn du fa tooñ kenn dem leen foofu fa la ñu ñi jot ci dem ay ñoom Bilaal ak Abu Bakr doon na dem mais ci yoon bi daa dajeek ku ko wàññi koo xam ne moom moo yoroon moo moo ko kii woon genre liñ naan euh, moo xaw moo nekkoon tuteuram ba gaay bi ñu ko laal ndax Makka waaw ndax Makka loolu la woon mooy bu benn tribune woon man diw jullit la waaye ñun ñoo garanti sécurité kenn du ko laal waaye ñun man maa ko fat léegi jeex sama protection la nekk man gëw ko gëw ma gëm jullit la man man maa ngi a bokk li ngeen gëm mais kenn du ko laal comme yu mel noonu ñu demoon ñooñu ñoo njëkk ñu njëkk tuub ñoom Xadiija radiyallahu alayhim ñooñu ñëpp après waa Badar nag après la sax ndax waa Medina bi ñu jógee Medina ñëw doon agsi ba Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon dajeeg ñoom doon def bayaatul aqaba nga xam ne da doon jaayanteeg ñoom ñoom ñu tuub ba pare nangu ko mm-hmm. ndax ñaar la woon. Mm-hmm. amoon na premier amaat deuxième mm-hmm. ñaar yooyu ñooñu saxaaba yooyu tamit bokk nañ ci ñi gën mm-hmm. après ñu gàddaay ndax ñëpp gàddaay ñoom ñu gàddaay après biñ gàddaayee nag ak waa Medina ñoom fa fekk ak ñi nga xamante ne nag ñoo dem Badar ainsi de suite ba ñi ñëw ba ci garab gi mooy li naan la fa de radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara bi muy wax mooy jaayante bi bi muy waaj a dem Makka bi mu bëggee dem Makka hmm. te waa Makka ne ko doo fi dugg ñu ñëwoon jaayanteeg moom bañ bañ nee rey nañ Usman ibn ba Usman radiyallahu anhu yonente saa sallam da ko yónni woon hmm. da ko yónni woon pour mu dem wax ak waa Makka ñu dem nag am ay xabaar yu ñëw ci saa bi saa sallam fi ñu toog di ko xaar hmm. ñu ne Usman ay xabaar yu ne Usman dañ waa Makka ci rumeur loolu quoi. ah rumeur loolu pour wan la ne rumeur la xewa ah. rumeur rek la woon léegi moom mu ne moom nag mu ne léegi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne képp koo xam ne gëm na ko gëm yàlla fii ni ñëw jaayanteeg moom fii ci suufu garab yi léegi boobu jaayante boobu mooy lan mooy da ngay ñëw d'accord ci non seulement renouveler waat sa ngëm yàlla mais tamit renouveler le fait que yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen digal yëpp di ngeen ko def moo tax moom la alxuraan di wax naan laqad radiyallahu ñooñ nag yonent yàlla wax ci suuratul Fath mu ne laqad dëgg dëgg de radiya gërëm na allahu buur yàlla laqad radiyallahu mu'minina gërëm na ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo ko gëm hmm. is ba nga xamante ne la mu ñi may wax mooy nii is ña nga ba nga xamante ne yu bàyyi yoxu na ko ñu nga doon jaayanteeg yow yonente bi sallallahu alayhi wasallam taxta shajara sa suufu garab ga fa alima ma fi qulubihim yàlla xam li nekk ci seen xol mais ñoom ñu dëggu nañu woon ci ñu doon jaayante allégeance bi ñu doon def ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam loolu dafa nekkoon seen xol mhm. du dañoo gis nit ñi def rek ñu def mhm. dañ koo gëmoon fu leen waxoon ñu dem ngir même bu dee seen bakkan dafay des doon nañ ko def mu ne fa alima mu xam yàlla xam naa fi qulubihim li nekk seen xol fa anzala sakinata alayhim léegi nag mu wàcce dal ci ñoom wa asaabahum fathan qariba ginnaaw boobu mu may leen faciliter leen récompenser leen loo xamante ne muy ubbi màkk gi nga xam ne moom lañ def après boobu ndax dañu dellu ñëwaat nag ubbi màkk l'islam nekk foofu yëpp arab yëpp commencé dugg iza jaa nasrullahi ñëw nit ñëpp di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay délégation ay jaja looloo tax mooy ay jaja mooy bi bi bi man dama foog ne histoire bi ñëwagul la wala jamono yii la bi nga xam ne góor yi dañuy dugg ci religion yàlla ji ak jamono boobu mooy doon am ah. jamono jooju mooy avant yonent bi sallallahu mm-hmm. nga xamee ne ubbi nañ Makka mm-hmm. ubbi na Makka ba Makka léegi am na ku ko fa toogal mm-hmm. mu jëlaat euh, caabi màkk kaaba bi delloowaat ko ki ko yoroon mooy Ousmane Ousmane a ko yoroon mais pas Ousmane ibn Affan delloowaat leen ko caabi yi ndax ñoom seen famille ñoo ko doon yor bi ñu ñëwee pour wan ne l'islam ni ñuy sàmmante kóllëre maroon na ne yéen gëmu ngeen woon comme que yéen doon xeex ba léegi ubbi nañ Makka maratu ngeen ci dara ñépp gëm nañ yéen ngeen di door a gëm caabi kaaba bi dootu ngeen ko yor dama koy jël jox ko keneen mais déedéet da koo comme que ñoom seen famille ñoo ko doon yor ñu bàyyi koog moom ndax moom la duggalool ci kaaba bi bi mu kiiwee moom moo ñëw ubbi kaaba bi mm-hmm. yonent bi dugg ànd ak Bilaal mm-hmm. ànd ak kan ànd ak euh, turam ak may maa ngi fàtte turam mbokk yi naa baas la mbokkam la non kii um Usaama ànd ak Usaama Usaama ibn mu moom léewoon xale waaw xale la woon ndax Usaama bi moom bi bi bi yonent bi génn àddina moom la yonent bi joxoon mu jiite woon mu jiite woon armée boobu waroon a dem bi muy dem ba ci yoon bi leen leen tàgge ne leen kat yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn na après comme que moom 17 ans moom hmm. saxaaba yu mag yépp moom moo leen jiite woon te ku jiite ku ku yonent bi sallallahu alayhi wasallam def nga jiite guerre bi bu julli jotee yaay jiite lu ñuy def kenn ku bëgg a dem jóge ci délégation bi am num doxi yow lay laaj te boobu saxaaba yi ñoom Umar ibn fi woon abo ah waaw ci délégation waaw abo ah yonent bi sallallahu moo ko fi moom la doxoon drapeau mu jiite te gisa saala moom ñëpp saxaaba yu mag yëpp nekk ci léegi bi ñu demee ba bay sori ñu dégg feebar yonent saa salaam ak ñu metteeg bi yaakaar na mu ngi waayu génn àddina léegi ñu arrêté léegi bi leen xabaar bi dikkalee nag ñu ne yonent saa salaam génn àddina moo tax Abu Bakar bi ñu ko falee radiyallahu anhu ñoom newuñu woon foofu ñu dem di jaay mais dañuy ñëwaat ah. ndax Abu Bakar par exemple moom mu ngi nekkoon ci Aliya benn quartier ci Médina hmm. fa la demoon moom fa la nekkoon fa la ko xawaar bi fekk mm-hmm. mais bi ñu ñëwaatee mm-hmm. ndax Seydina Omar moom ci la woon ci délégation bi la woon mm-hmm. léegi moo tax biñ falee Seydina Abu Bakar ñu ne comme que nag yonente bi sallallahu génn na àddina armée bii mu ne woon nañ dem Usaama jiite ko nañ leen changer Usaama ndax Usaama xale la te comme que yonente bi sallallahu alayhi wasallam génn na àddina problème day am mooy gars yi dañ naan kon faiblesse dugg na jullit ñi nañ ñi nañ ci nañ ci profité duma leen te bu ñu njëgee ne ab xale moo jiite affaire yi sawaay du wóoru la nañ leen changer Abu Bakar ne leen moom dee dee lu man di xew du teggi koo xam ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko teg ngir mu jiite moom mu koy teggi du ko def Usaama mooy jiite waat kii bi mm-hmm. moom mooy dox àggale mission bi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxoon mais moom du ñëw yonent bi tabb kenn benn ñu kenn ni ko jiiteel mu génn àddina rek mu ko fiy diidi ak lu mën a xew moom moo koy jiite ndax loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon gis ngeen ko woon a xam li ñuy def xamoon nañ bu baax luy xew léegi ñu bàyyi ko mu ñëw ci Usaama ne ko nag dama lay ñaan dafa am ñoo xamante ko ci mel ni suy naaw ma ñaan ko ne ko moom dafa bëggoon bu ko mënoon a may permission mu des mu mu bañ a dem quoi mm-hmm. ndax moom da koy soxla day soxla Seydina Omar ci moo tax tamit nit buñ la dénkee dara bul wóolu sa bopp yow rek surtout lu ñépp moom nga naan wéy man rek a fi ne utal ñoo xamante ne nii <laughs> ñoo lay conseillé ci affaire yi moom da ne ko man dafa ñëw pourtant mënoon na ne maay xalifa maay xalifa maay kilifa ndax maay xalifa jullit ñi mm-hmm. et Usaama ñii laa soxla lañ ñëw mm-hmm. sans même soxlaa ñaan ne leen ñëw leen dafa ñëw ci moom ñaan ko ndigal permission est-ce que kii mën naa ñëw moom ndax da koo soxla bu la ko woon déet du ko mere du ko wax dara da koy bàyyi ak ñoom mais mu may ko permission bu ànd ak ñoom mu dem. Hmm. pour war ne rek affaire yi islam du affaire kii wa mag affaire bi mooy lépp ci yoon lay jaar. Hmm. comme que nag yonent bi sallallahu alayhi moo gis tegoon ko moom kon nag ñépp moom la ñuy toog moom la Abu Musa al-Ash'ari defoon radiyallahu anhu hmm. biñ leen yónnee. mooy bi dafa demoon benn sariya lañ koy wax yeneen saa sax da leen a yónnoon benn guerre boo xam sariya mooy boo xam ne yonent bi day yónni benn armée mais moom demul léegi bi ñu demee moom mu dem ànd ay ay nitam mu gis affaire bi ne affaire bi gën na dangereux mu yónnee rapport ñu indi rapport pour yonent dolli ko ay nit mu dolli leen ñoom Seydina Omar a nga ci woon ay ñoom Seydina Abou Bakar ñu ngi woon ci rapport yi léegi ñu ñëw. bi julli jotee moom moo jiite problème bi mooy moom bi jiite ci fajar jooju jiite dafa dafa am janaaba ba pare mais amul ndox ndox a ngi fi woon sax ndox a ngi fi woon mais dafa guy manula sax mu manula kii mu ñëw mu ñëw tiim julli jiite gaay yi ah ba pare wax leen ko léegi nag saxaaba yi am ñu mer waaye ñun suñu julli ñu ñëw kii nga ñëw amoo am janaaba ba pare di tiim di ñu jiite mu ñëw wax mu ñëw ci biñ ñu bisee ñu wax ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi woo na ko yow da jiite nit ñi te ci am janaaba mu ne ko waaw dama leen a jiite dama leen a jiite te mu ne ko foo ko teg mu ne ko waa lool la mu ne ko man damaa jàng ci alxuraan yàlla ne wala taqtulu anfusakum bu leen rey seen bopp ndox ma dafa sedd doon sedd boo xam ne sama njort li ginoon a noot sama njort mooy ma ci sangoon dee moo tax sangu moo tax ma tiim jiite leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam ree ne ko bàyyi ko noonu bu doon nañ def baaxul danaan ko kon non seulement yow da ngay julliwaat mais ñu julli woon sa ginnaaw yi nañ julliwaat. Eh, mais booy tiim sangu set sangu set bi ngay tiim wala da ngay tiim normal. da ngay def ni ko mu ngi jàng waaw da ngay tiim normal rek ah, da normal ndax loolu moom la. moom la Ammar defoon Ammar bi ma doon wax sànk yaayam moom la moom la njëkk ray ci l'islam hmm. radiyallahu anha hmm, Sumayya Sumayya Ammar dafa ànd ak Umar ibn al-Khattab ñu hmm. dem benn mission léegi ñoom ñaar ñu am janaaba nag ci désert bi amuñ ndox amuñ dara Ammar moom ne comme que gis na ni euh, ku ku ku njàppam lu ku ku par exemple dafa tojal moo xam ci génn ngelaw wala dem douche wala mu mu mu tuur ndox yooyu buy buy tiim day tiim ñii rek comme que nag janaaba lañ am moom mu def xiyaas mooy def déduction par analogie mu ne comme que toj bu ndaw bi nii la def ak yii léegi man comme que damaa am janaaba bu mag bi nag toj bu mag bi kon damay damay damay xalangu ci suuf si bërëmu ci suuf si bu ko defee après moom mën a julli mu def ko Omar ibn al-Khattab moom deful dara moom du ko def moom julliwul Amar def julli ñëw wax ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko déedéet mu ne ko doyoon na rek nga def nii sa loxo benn dóor def nii def sa kii après nga pare pour wax ko ne ko tiim bi moom loolu rek la moo xam bu mag beeg bu ndaw bi la. ñoo ci ah, ah bon waaw. exactement loolu. du laal du la fekk nga laal endroit bi. moom moom waaw du loolu. te kon boo tojee rek. boo tojee rek moom. doo laal fi nga fi waaw loolu la. mooy fépp la bu dee ndox mu ngi moom da ngay raxas si xam nga bu dee lu ñuy raxas la bu dee taw la da ngay da ngay da ngay raxas sa sa sa kii ak ba pare nga door a jàpp. mais ku toog par exemple bu fekkoon ne par exemple daa am daa ànd ak soxnaam par exemple. waaw mu mu mu mën nañu génn. waaw mais nan la koy gunge. nan la koy mënu bi nar a nekk ci yaram bi wala fenn. day sangu ji. waaw bu amul ndox comme cas boobu noonu. waaw boo bu amul ndox day tiim. mais bu mënu bi nekkee ci yaram garaaw. non ndax mënu koo dindi. ndax loolu amatul amatul benn. kooku amatul pexe. ndax mooy kooku. même boo koy jéem a kii. mooy bu sa loxo tooyee da ngay gën a xam nga man nga mën na tàng sa loxo nga def ko ni mel ni boo ko defee da ngay gën a taxal fees mooy yow manoo ndox moom boo ko ñàkkee mooy léegi leen na ci des suufa ci des même sax bu doon da ñëw mu ngi mel ni waajoo xam ne dafa ñëw war a julli amul benn yiire dañ jël cas bu mel noonu comme ni ko fuqaha di waxe rahmanallah di joxe exemple noonu mm-hmm. naan naan naan ndax loolu loolu nit ñi dañ naan mais loolu man da nekk quoi mais man na nekk man ngay voyage ci àll bi di dox di ay bandi jàpp lu duma la nangu sa yére ba nga la ngir ngir sanal la def la def loola yaramu neen bàyyi dem seen yoon ah man na nekk wala de man na nekk xam nga man naa nekk léegi yow ne boo nee ci def est-ce que da nga am ne duma julli ndax sawaay yaramu neen sawaay mais dañ naan da ngay julli yaramu neen dangay def yaramu neen amoo ndox amoo dara da ngay tiim boo tiimee ba pare yaramu neen ngeen julli même bu doon mbooloo ngeen ah bu doon mbooloo ngeen ñu dumale nangu seen yére yéen ñépp léegi léegi nag problème bi mooy mhm. est-ce que dañuy julli mbooloo <laughs> waaw non non yëpp gars yi fokkaay dañ koy traité ah mhm. yooyu problème bi léegi mooy est-ce que léegi comme que mbooloo lañ léegi wax bi mooy est-ce que léegi mbooloo wala ni ñuy mooy wax man mbooloo lañ daje nañoo agresseur doon dem ñu duma ñu bañ bañ ba ba amatuñ yéene nag julli jot nag mm-hmm. sawaay ñu fexe ut ay lu ñu mën a kii terax laayoo amuñ Mhm. ñu war a julli léegi dañuy julli mbooloo wala ñu ne waaw dañuy léegi dañuy julli mbooloo mhm. am yenn fuqaha ne dañuy li julli mbooloo léegi nag mu des waaw léegi bu ñuy julli mbooloo waa ji day nekk ci imaam bi kanam lay ne wala déet. ki ki te jaloon daal. non ñëpp yéen ñëpp lañ dóor nangu seen yére yéen ñëpp a def yaramu kii nen. kaw soo sax xolu ngeen ko. Oh. mooy par exemple ngeen ngeen ànd doon groupe cinq personnes. mais. nañ leen ngeen jóge Mauritanie wala ndax naa dox hmm. di dox ci désert bi rek hmm. ay bandika yi non seulement ñu agressé nangu seeni daal nangu see comme que seeni yére dafa yu ñu nangu lépp nangu ba nangu seen caleçon yi dem seen yoon hmm. heure julli jot heure julli jot ñu leen def léegi ñu ne waa léegi leen di julli mbooloo ñenn ñu ne leen di julli mbooloo léegi problème beneen question ñëw est kiy jiite ci kanam lay ne ndax bu nee ci kanam ñéppay gis awraam mais li ci ñu ne noon léegi kenn du léegi dañuy def duñ def julli du du waa du nekk ci kanam am ñu ne du nekk ci kanam mais day nekk ci wet gi foo xam ne daal ñoom ñéppay tolloo ba léegi nga xam ne bu ñuy julli kenn du gis awra moroom bu dee nag jigéen ñi ci day day wane ginnaaw ba gaa yi julli moom mu julli wala yu mel am nañu wax lool hmm. ngir bañ a gis awra ñi comme ñu naan mooy cas yi nekk dañ koy traité léegi. Mhm. kii loolu la woon. léegi am cas Ammaar mhm. loolu la woon mooy dama Omar ibn Khattab moom julliwul ndax moom xamu ci daa dana bii daal leerul. Mhm. moom du bërëbu waaye tamit comme amul ndox daal xam na ne nja tiim nii moom wuurul ndax wuurul ndax xam na ne tiim am na mais tiim li ñu ko xamal mooy toj bu ndaw mais toj bu mag mi xam ko woon moo tax bi amaana mi mu ne ko ñun wàlli kama tawalla ñun dal dañ lay féete léegi li nga féete woo comme que daal no voilà loolu la mooy cas yooyu yëpp gars yi dañ mhm. kon ñu ñëwaat ci xasida bi ñu ngi woon ci saxaaba yi mooy li alxaakim wax ak yooyu mhm. mooy saxaaba yooyu waaw ñu ngi woon ci garab bi ñoom dañ ñëwoon rumeur bi ñu ne Usmaan ibn Affaan yooyu dañ koo rey yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag nañ ñëw nañ jaay ñëw jaayante moom ñu ñëw jaayante léegi moom mu teg ne moom beneen loxo bi pour Usmaan la boo sam ba pare garab boobu nag ñu doon jaayantee foofu ñoo ñooñu par exemple saxaaba yooyu ndax yàlla dañu gërëm na leen ak ñoom ñëpp ndax muhammadun rasulullah wallazina maahu ashiddaa'u bi ñuy jeexal taay boobu dana radiyallahu anhum wa radu anhu yàlla gërëm na leen mooy yàlla bu gërëmee nit mooy mënatu ko dootu ko mere ak loo def di kenn du ko moom dootu la mere. mais kon des fois li ñuy wax dëgg la. par exemple am na raw du yenn wàllu yàlla yoo xam ne dañu ne boo ko demee. waaw ak loo def di kenn du ko calculer. mun na ne dëgg mais baaxul par exemple yéen par exemple xam naa ne yàgg ñoom Moussa Wama. waaw man xam même boo leen ci xamee dara doo a. du ma ci dugg tax mooy affaire. risque la doo ko xam ko. c'est que euh, du ñu dañuy nekk naan dëgg laa du dëgg. Hmm. ndax tamit loo xamul. Hmm. ne allahu alam moo gën. Hmm. mais boo xamee ni dëgg bul def foo dem rek wax ko ndax ndax le problème bi am mooy nit ñi. nit ni dañuy dañuy buñ ko xamee. xam nga nit li xalaat surtout boo def bu dee Sénégal danaa mm-hmm. man daal man naa def lu man neex ci àddina bu ma kiiwee daal ma dem ci xabru sawaay bi sëriñ bi samay affaire baax man na a julli sax ne garaawul mm-hmm. bu ma demee daal nee nañu daal boo demee te man bu ma demee mm-hmm. moo moo tax moo nga gis sax ñu koy laaj borom xam-xam mu xam ni lii am na de hmm. li ñuy laaj nii am na mais instant boobu ak contexte bi ñu siiwee mu ne lool lool baaxul wala lool amul ngir lan ngir bañ a wax am na li ñuy yàq mbaa mu ne moom loolu wala mu bañ cee wax sax ne loolu yàlla xam hmm. ngir rek bañ cee wax loo xam ne boo ko waxee ndax daam yoo xam ne du nit moo koy wax loolu moo tax daa am ñoo loo xam ne bu ñëpp boo koy wax fépp rek day yàqu mm-hmm. mooy li muy yàqu moo pour ñuy moo tax gars man moom ko boobu xaw ma ci lu bari mm-hmm. <laughs> man ma moom xaw ma ci lu bari mm-hmm. mën naa nekk nag waaw mu ne ñooñu yàllaa leen gërëm gërëm tey ku yàlla gërëm moo tax ku yàlla gërëm gars la taaga ñoom ci boppam ñooy torox loolu moo tax imaam Maalik rahimahullah doon wax naan gaa yi nga xam ne ay dañuy dañuy saaga saxaaba yi di leen wax lu leen neex ñooñu ay yéefar lañ mhm. moom lan moo tax mu jàppaloo ndax aaya bi ñu doon wax sànk yàlla dane bi muy wax am benn bana li yaxiisa bihimul kuffaar nee na yonent bi sallallahu ak saxaabaa ni ñu mel ñi leen yàlla def ba gërëm leen yàlla da leen a melloo mooy nga xam ne dañuy tar contre ñi gëmul yàlla mooy liñ fa nekk di nooy ñépp yab leen ñu gëmul yàlla yab leen comme ni mu xew suñu jamono ji nga xam ne musulman moom ñi mu ñàkkee fayda ci dëkk yi bien que boo leen musulman rek gars yi commencé laa saboter même yenn musulman naa fekk musulman yi sax dañuy commencé di la saboter def ba te loolu dara teguñu ko lu dul bu fi kenn ne diwa tax ñun ñépp la foofu bu fi kenn naan ay diwa tax ak hmm. waaye comme ni ñenn ñi dox naan lii lépp waaye terroriste yee tax li ñee ñoo tax dañu ëppal yow nag neen ñun ñëpp na seen problème ngeen régler man ngeen koy régler ngeen ñëwaat ci li yàlla digle ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam digle ñëpp respecté leen mu ne saxaaba yi noonu lañ mel seen buñ nekkee ñu gëmul yàlla dañuy tar mooy kenn du leen yàq mais buñ nekkee seen biir dañuy nooy doo gis kenn muy yëkkati mbagg ci biir digg julli ñi wala di jaay ne wooy moo am fulla bu ko xale ne demal jot juum rek ne ko almalee mu mer waaye yow damay sa moroom ba nga naan danga may yónni dóor mbéj jullit du def moom dañuy nooy lewet wax naa la fi saan soonal mu saa salaam ku mu yónni Usaama ibn Zayd mu jiite benn arme hmm. am 17 ans saxaaba yu mag yi nekk topp ci ginnaawam te Seydina Abu Bakar ba mu soxlaa Seydina Omar lu mu wax dafa ñëw ñaan ko permission ndax est-ce que mën na koo bàyyi kii noonu lu jullit bi mel moo ko mag fuuf moo mag sax baayam moo mag Zayd Zayd mi jur Usaama radiyallahu anhuma Abu Bakar leen mag te boobu teg mooy seen kilifa ba xalifa la dañ koy xalifa la moo moo fi wutu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais utilisé loolu ne maay xalifa léegi lu ma neex laay def ñëpp samay sujet la ñu ñëpp déedéet moo tax dane yéen yéen nit ñi diñ ko falee discours am bu siiw bokk na ci li mu wax nit ñi dañ maa fal dañ maa def ma méngoog seeni mbir mooy ma chargé wu kii bi rek mission bi nii waaye nekkul ne maa leen gën a le fait ma war a gënuma leen bu ma jaaree bu ma toppee yàlla ngeen topp ak yonentam ngeen topp ma bu ma toppul yàlla topp ma bu leen ma amu ngeen topp ci man bu leen ma topp am ku jóg na ko boo fi kiiyee ñun suñu jaasi ji lañ lay rek ne ah. yoo xam ne yàlla moom. waaw. lu noonu la. mooy nit doo ne maa jiite rek léegi damay sama damay utiliser samay pouvoir contre ñi lii non non. loolu la mooy nag ku yàlla yërëm moo tax imaamu Maalik rahimahullah mais comme que yàlla benn noonu la leen def ñu nooy biir jiglu ñi doo gis kenn ñii di jëwante di yàq doonoon loolu duñ ci nekk wala di puukar di réy di réy lu seen biir déedéet meluñu woon noonu koo ci gis da ngay day jàpp ne keneen kii ko gën moo tax. moo tax Sëriñ Tuubaa wax ci beneen xasida bi ne ñoom ci xoqal bu kaaw ne dañuy gis seen bopp duunal waraa abadan yarawna anfusahum duunal waraa abadan wa annahum lam yaliqu bil maqaamaati ñoom mooy nit yàlla jullit fii li ngay jàpp mooy da ngay jàpp sa bopp chaque fois jàppeel ne yow. nit ñi nit ñi yaa ngi gën suuf ci côté yàlla na ah, mooy côté jàpp ne jaamu yàlla bul jàpp mukk ni maa dàq jaamu yàlla nii jàppal ne man li may def lii leneen ñuy def même bu ma ko gisul de ñoom ñoo ma lu ñuy def yàlla ndax tey nag am na sàbbaal yu ñuy def ci man la nekk nit man na nekk fii di bandi bandi la ci mbedd mi ndeke moom am na yu ñuy def yoo xam ne moom diggante yàlla rek la da koo xam léegi nga jàpp ci loolu ne kii moo ma ndax lool mooy da ngay am njort lu rafet sa moroomu jullit ne tout le ngay gis sa bopp na yow yaa nekk derrière ci côté jaamu yàlla nan ngay defe effort ba mel ni ñu baax ni wa annahum te ñoom dañuy gis tamit jullit piir day gis boppam ne lam yaliqu mais mérité wuñ sax bil maqaamaati bi am benn daraja benn degré ci yàlla d'après li ñu def da xool sa sa démb xool sa tay mm-hmm. jaamu yàlla gi la yàlla digal ak yow fi ñu ci toll mm-hmm. loo ci defamul mm-hmm. nga xool gis ne li nga perte temps ak li nga def lu dul noonu moo ëpp fuuf nga commencé nag sa bopp sa bopp def la kaa nga bañ a topp nit ñi naan kële moom baaxul naan taxu beer kii naan taxu sàngara la kee moom baal bu ne moo koy ubbi yow sa yow nag xoolal say problème boo ñëwoon ci sa bopp peut-être li ngay wax waa ji am na koo xam ne mu ngi wax yu mel noonu ci yow te sax boo ko waxee sa bopp ñi nga xam ne am ngay défaut même bu dee nanguwoo ko wax ci mbedd mi am na yu la war yoo deful wala bàkkaar yooyu def yàlla suturaal la boo bañee nag yàlla nag murifu ni kiiraay googu mu la defal suturaal la ba gaa yi gisuñu sa travers yi ndax ñépp ami travers ah fii ñépp ami ta ñépp ami défaut boo fi nekkee yàlla mënal la muur lu say défaut nga topp nit ñi nag di dindi seeni défaut di di di di di yàlla day dindi sa wax ñépp gis la mu ne fàng ñu xam ne yow yaa doon def lii moo tax yeneen bi saa salaam ne man satara musliman satarahu laahu yawmal xiyaama képp koo xam ne suturaal nga benn jullit bés dina ñëw mu yawmal xiyaam nga xam ne amul kenn kenn kenn koo xamante ne nii ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku soxlawul yàlla mhm. suturaal la mhm. amul mu ne képp ku suturaal benn jullit moo xam da nga doon gis ko mhm. gis ko muy joxe loxo wala nga gis ko muy def lu dul noonu wala nga gis ko muy kii nga sutura même ni gisoo ko mais bu ko nettali feneen mu ne képp ku suturaal benn jullit yàlla nee na yawmal xiyam bés bi ñépp di soxlaa sutura man yàlla maa lay suturaal képp tamit ku fekk benn jullit nekk ci difficulté nga fexe ba difficulté boobu nga résoudre ko hmm. wala moom nga nga facilité ba li tax mu résoudre yow ci nga bokk yàlla nee yow mal xiyaam bi muy ñëw fii ñépp soxlaa ñu résoudre seeni problème man ma résoudre sa problème hmm. moo tax li bokk na ci jaamu yàlla yi dina rëy di liggéeyal nit ñi mooy nekk ci service nit ñi lu waay bëgg ko mënee dox même bu dee yow da ngay bàyyi sa yoo xam ne du farata ci yow mm-hmm. boo ko bàyyee garaawul wala mën nga ko defaat beneen jour mm-hmm. mën nga ko bàyyi sax defal nit kooku lim bëgg loolu mm-hmm. léegi ñoon mooy saxaaba yi moo tax imaam Maalik ne comme que noonu lañ meloon yàlla ne dama leen a saxaaba yi noonu ñu nooy seen biir biir jullit waaye tar envers ñu gëmul yàlla mel ni dañ ne yàlla lu tax nga def ko mu ne li yar yu dañuy mën kuffaar ngir jullit yéefar yi buñ gisee lool seen xol yi tàkk ñu ciy mer te duñ ci man tous léegi imaamu Maalik ne rahimahullah léegi képp xoolal xoolal xoolal affaire bi yàlla da ne képp koo xamante ne nii ci yi yéefar yi la bëgg ñun melal yonent sa xol bon wala ngay mer di leen wax lu dul noonu wala mu naqari la de. ba ngay wax ñoom dara lenn lu ñaaw mu ne loolu dama dama koo def ngir yéefar yi mel noonu yéefar yi di ci mer léegi nag képp kuy mer di def ni yéefar yi mais yàlla ñoo mayee kuy merab saxaaba di ko saaga di ko wax lu nekk yàgg yéefar bi lu leen lu leen préparé ci aaya boobu luy seen différence yéefar bi day gis saxaaba yi mel nii mu mere leen tax ko muy bind livre di bind article di dammat an Abu Hurayra moom wóoru loolu ndax dafa mujj ñëw ba pare ni moo fi ëpp sax moo fi ëpp ay xadiis lool vous savez très bien que dans le dans le sur le plan de la logique ce n'est pas vraiment la raison ne peut pas supporter une telle fait un tel fait exact léegi jow kooku nga topp a dit wax c'est intéressant parce que euh, waa mujj ñëw ne gars moo leen ëpp xadiis non loolu man da nekk ñu ne waaw nañ bàyyi ñu jëlaat keneen waaye Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma kii nii la defoon melul baaxul woon kii mais yow yaa ngi ci biir ko ay Abu Sufyan daa mujjoon tuub waaw Abu Sufyan radiyallahu anhu saxaaba la saxaaba la da ko paawu Makka yëpp moo ci gën a kii moom moo mën a wax ne en fait du frère u papa yonent bi mais maam Abdu Shams ñoo bokk waaw kay moom la kooku mooy Abu Sufyaan ibn Harb radiyallahu anhu moon hmm. mooy saxaaba yi hmm. al alaami ñi nga xam ne ay ay ponkal lañu ay ay drapeau lañu ay biddiw lañu ay ñu ñu kawe lañu hmm. wa ba'dahu mu ginnaaw lool nag julli géeg sant géeg sa julli sëlmal bi ci yonante bi sallallahu ak waa këram muy doomam yi ak doomi doomam yi ba yawmal xiyaam wa sahbi ak saxaabaan yal a'laam yi nga xam ne ñoom ay montagne lañu ay way ji lañu wa ginnaaw bi fa haadihi mu ne lii de wasiya lii de am ndénkaane la naafi'atan boo xam ne bu bari njariñ la jamilatan bu rafet la suufiya moom nag njariñ njariñ li mooy lii nii mooy li ñu war a jàng ni mm-hmm. lépp loo xamante ni day raxas xol li dind gàtt gàtt yi nekk ci xolat lépp loo xam ne bëggul l'islam bëggu ko jikko ju rafet bëggu ko mu ne yooyu yëpp yi da koy dindi mu ne lu tax mu ne li jamaha ndax kat dénkaani yi muy téere bi dafa dajale ndax dajale gum dajale awaamir arrahmaan yi suñu borom arrahmaan muy yàlla borom yërmande bu yaatu jot waaye est moom rek la la la dajale mu ne déedéet wa sunnatar rasuli waaye dafa dajale tamit sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy lim fi bàyyi ci wax. mais li mu dajale mooy digal suñu borom mooy mooy kon lépp loo gis ci alxuraan. Mhm. yaa ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara mu ngi ci biir. bu ko waxul directement tamit dina wax loo xam ne mooy junj loolu mooy. lépp loo gis yàlla naan bàyyi leen mhm. non awaame mooy ndigal def leen dim mhm. naan comme julli leen te joxe azakaat yooyu yooyu yëpp dañ ko fi fekk mhm. waaye wa sunnata rasuli ndax alxuraan bu dem bàyyi fi sunna sunna yi bu dem bàyyi fi alxuraan ndax yàlla moo ne moom moo jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wàcc ci moom sunna ngir mu leeral alxuraan waaw moo tax mu ne wa sunnata rasuli ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallama zil furqaani yonent bi nga xam ne moo ñëw taq li dëgg caaxaan mm-hmm. ndax ba ñëwee la caaxaan topp fële dëgg dañu jaar nii wa annaha tan dénkaane bii de kasiratul maani ak a ay maanaa mooy ak ay signification wat yooyu ma annaha boole ci ne wasiya gii de muy téere bi xalilatul miidaani domaine yi muy traité yu néew la waaye ni muy néewee noon bu mu la nax lu bari njariñ la nag wa annaha te xasida bii de tun jii day dimbali tun jii day xettali minan niiraani ci safara mooy li fi nekk ku ko jëfe insha allahu taala bi mucc safara wa annaha ta xasiida gii da tufdi ilal jinaani day bëgg nit day jël nit yóbbu biir safa biir àjjana yàlla nañu ci yàlla boole te musal ñu ci bi njëkk mooy safara musal ñu ci safara te boole ñu ñun ñëpp biir àjjana wa annaha ta wasiya gii da muy ndénkaale gii wala xasiida gii dafi'atul bawaari day jañ perdition lépp loo xam ne da lay yóbbu ci perte ak ñàkk ak kutus mm-hmm. waaw wa annaha ba léegi mooy lii da lay wax njariñu xasida bi bala moo commencé mm-hmm. ngéntaale mm-hmm. ndax baax na nit da koy wax tax nit dafa mel noonu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon waxee noonu ala unabbiukum wa annaha taxasiro moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon waxee ay ndax duma leen xalaa mooy loolu comme bi ma naan ala unabbiukum bi akbar bi bi akbaril kabaa'ir wala yooyu ana ndax duma leen xalaa ci bàkkaar yi gën a rëy wala est-ce duma leen ndax xam ngeen ndax da doon waxe noonu mooy da ngay attirer kii dégg mooy waa ji boo ñëwee ne gars yi bëgg ngeen a xam li maye million ah ñépp lay déglu ah xam ngeen fekk ay chômeur rek nga dem pôle chômage nii ne gaa yi xam ngeen bëgg ngeen a xam kan mooy joxe fan ngeen mën a dem léegi nii ay poste yu bari ñu ngi ñu ñu ñu ñu occupé ñu bëgg ñu ñëw liggéey mais gars yi dañu fay bàyyi conseillers yi dina déglu ah mooy yu mel noonu mooy wax lu mel noonu mooy commencer wax njariñ li wala commencer wax leen wax joo xam ne day day xëcc seen attention mm-hmm. wax yu mel noonu day daa baax ci ko mm-hmm. moo tax fii mu commencer di wax li ñuy indi mm-hmm. ba nga fii nag ba xam ne a ah, ça va être intéressant na kon lii intéressant xaaral ñu ne la kon nag kaay nag ma wax la nag lan la nan def pour am moo tax mu ne wa annaha te njénkaale bii de jaalibatul anwaari day bijj day xëcc al anwaari leer yi is ndax kullu ma fiha ndax li tax ma wax lii mooy lépp lu fi nekk bu ci bàyyi dara minal masaa'il ci ay mas'al wa ma laha ak li nga xam ne làmboo na ko aydan ba léegi minar minar dalaa'il ci ay tegtal nataal nasaltuha du sama xel laa ko jëlee ah Sëriñ Tuubaa radiyallahu rahimahullah mu ne jëlew nekkul ne sama xel mu neex laa ko waxe comme ni gars yi def rek toog seen kër di philosophe rek di wax naan ni baax na je pense que j'espère que je vois que non non l'islam kenn du ci waxe je pense la ndax yàlla bu soxla woon gars yi di jox seen xalaat mu yónni seen yonent da leen di bàyyi rek jox leen xel mm-hmm. te rek aywa dem leen l'islam laa kii seet leen ku nekk lu neex nga ne nga loo jàpp ne baax na nga doxal déedéet waaw dane dara yónni yonent yi mais lan kon ci am la ko jëlee ummiyiina rasuulan li yatlu alayhim aayaatihi ngir mu jàngal leen ay aayam yàlla waaw fu ñu koy jële lay wax nee na jëlewu ma ko sama xel de hmm. jëlewu ma ko tamit ci samay déedéet naqaltuha dama ko toxale mooy yi ma wax ni yépp ne mu ngi mm-hmm. li tax ma ñemee wax lii man suñ tuubaa dama koo tax dama koo jële fu leer mm-hmm. moo tax boo jëlee fu leer muy téere borom xam-xam yi li ngay wax day leer dangay ngay rafet sax kuy wax dëgg day rafet mais waxkatu fen ak wala kuy wax lu dëgg loo xam ne leerul mm-hmm. foo ko gis day gees euh, heure yu bari moom en général waa li ñuy wax wuuru ko Euh, euh, euh, am na nag ñuy waxe noonu bu dee ñooñu taxul may wax comme ñaar am na yenn politiciens yoo xam ne noonu la ñuy waxe ndax ñoom laa gis quoi ñoom la ñuy wane mm-hmm. ci ñoom laa mën a jox exemple mais am na nit ñu mel noonu mm-hmm. ñoo xam ne bu ñuy wax dañuy bari naan e ñooñu taxul may wax mooy koo xam ne bu wax lu leer lu day wax mu gaaw bu leerul nag da ngay gis muy hésiter wala di xool gauche droite ainsi de suite mooy leerul li muy wax leerul mu ne lii nag dafa leer nañ li tax ma ñemee wax lii lépp mooy naqaltuha dama koo toxale dama ko jële hmm. an kutubil axbaar yi ci téere yi fuure yi mooy boroom xam-xam yu mag yi ci seen téere yi laa ko jële hmm. as-saalikiina yi nga xam ne way soobu lañu way dugg lañu way ñooñu emprunté maslakal abraar yi yoonu nit ñu baax ni mu ne ci ñooñ laa ko jële seen téere yooyu laa ko jële boroom xam-xam nag moom ku jàpp ci moom boroom xam-xam bu leer waxuma koo xam ne day ñëw rek nan man man boroom xam-xam laa mooy koo xam ne boroom xam-xam bu boroom xam-xam yi seede na boroom xam-xam la loolu moo tax xam-xam jamono jii boo ko bëggee am boo ko bëggee am booy tàmbali utal sëriñ boo xamante ne nii kuñ naw xam-xamam la kuñ xam ne ko xam la te booy jàng nag téere yi bul jël téere yu bees yi jëlal téere nit ñu borom xam-xam yu yàgg yi ndax ñoom ñépp leen seereel seenu am xam-xam te doonu ñoon def comme léegi ku tëb rek bind déedéet comme li imaamu Malik ne rahimahullah man Malik mu ne moom commencé di di di ubbee di di tontu ay masalaat yooyu di jàngale lu dul soixante-dix borom xam-xam ñoo ko seedeel ne ko man nga ne ko yow ahla na ci loolu ahlul li zalik yow man yow Malik bor soixante dix borom xam-xam ñoo ko seedeel na ko yow man nga mu door koo ñenee def xam nga kooku kooku xam-xamam jël kooku moo gën a wóor fop ngay jël xam-xam koo xam ne jamonoom rek ñi ko naan du noonu laa bari <laughs> te ñi ko naan du noonu ay gaa yu ponkal lañu wax du ñuy naw kooku moo gën a moo tax xam-xam daal fi koy jëlee mooy vraiment ki boroom xam-xam yu mag yi voilà léegi après ñoom nga ñii seen amuñ ci de déedéet ñoom ñëpp ndax ñoom képp koo xam ne mu ngi tànk ñoonu mhm. xam-xamam leer na man nañ koo jël mhm. mais nag képp ku fi ñëw di dugg ñooñu di leen di leen dammat ak lu ñu wax nga defara nga du noonu kii sa waay ñooñu seen sell seen seen yéene dafa selloon mhm. seen yéene dafa selloon ta nekku ñoon ñoo xamante ne nii ñooñu duma nañ leen lu ci nekk façon coono bu nekk teg nañ leen ko ngir seen xam-xam bi ñu bàyyi ko wala ñu wax lu neex nit ñi mm-hmm. defuñu ko mooy li ñenn sénégalais yu xamul dara yi jàpp da gis ñu naan la booy xamuñu dara ñenn ñi du ñëpp ah. ndax léeg-léeg dama koy dégg ñu ne nga dégg ko ne non ñoom boo gisee ñu ñu daganal lii ne loolu baax na mooy buur bi buur bi doon dund buur bi moo leen ko wax pour ñoom borom xam-xam yi ñoom buur bi leen doon liggéeyal mooy daal buur bee leen doon digal ñuy def naan waaye boo gisee ñu naan ndax dañ koy wax surtout exemple bi ci côté politique hmm. le fait que comme président bu ñëw ñu dugg laa dugg laa dugg dugg xëy ci yow ci yow la ñuy xëy ci la ngont di la waas di la waas di la waas di la waas ba fajar jot ñu continuer buñ nelawee yeewu waxtaan yépp mooy nan lañuy paa bi defu fi dara kii nàngam euh, xam nga côté boobu dañ naan la xam nga l'islam danaan la même comme li yenente bi sallallahu alayhi wasallam dénkaane woon waxoon moise na ko même buñ lay dóor ki jiite di la dóor di nangu sa alal sax hmm? nanga ko toog fekk wanewul ak kéefër wala mu loo xam ne yàlla dañu def ko mu ne leen ko def mu ñëw ne ah eh bien à partir d'aujourd'hui j'ai décidé que il n'y a de ramadan dañ naan ko eh ñun dañuy ramadan ah, dañuy ramadan bu ñu fontoo wala mu ñëw ne comme dégg naa imam Kishki rahimahullah doon ko nettali benn jour mu ne fii Tunisie euh, Bour Bourguiba la wax dane dafa tere woon dafa benn bi mois de Ramadan dafa newoon gars yi bu ñu woor ndax affaire bi day wàññi production productivité dëkk bi mooy économie du dox day wàññeeku ndax koor bi ndax gars yi dañuy sonn dañuy tax bu ñu waxagul affaire kii mooy est-ce que woor war naa tee nit ñi nit ñi bañ a liggéey la mooy loolu rek day njëkk commencé ci yaatu su jullit ñi léegi mooy jàpp nañ ne bu ñuy woor jaamu yàlla day tax ñun suñu li war a def daal war a tuñ koo mën a def mooy woor mënuñoo tere nañ a def lenn nit ñi demoon ba daal luñ defoon dañoo waroon dem di torante ay jaasi ci naaj weeg sa